kon fii la ñu yemoon bayt bi njëkk a jàng foofu la ñu yemoon muy wax naan wa silatun bokk na ci teggin yu feeñ yi sila jokk sa li kulli shaxsin ñeel nit ku mu man di doon xataan ku la dog moo xam yéen bokk deret wala sa bokk jullit la wala ak koo xamante woon la da nga dekkoon ba nga nee Grenoble wala ba nga nee maatam defoon nga fa un an am nga koo fa xamoon waaye gëj nga koo dégg nga fexe trouver numéro am chercher numéro am laaj ko ba am ko waaw boo mënee nga woo ko wala bàyyi ko message ni ko man la diw maa ngi jéggalu ci kër yi déggante bi waaw insha allah beneen yoon dinaa la fexe woowaat waaw loolu dafa am solo lool la nga xam ne amatoon benn nouvelle waaye nga def effort yi ngir am nouvelle am mu ne naka noonee wal birru ak jëfe mbaax aydan ba léegi jëme ci képp képp koo xamante ne sa mbokk la wala sa mbokk jullit la wala sax du yéeféer la sax wala gëmul dara waaye mu séq yow ngay def ci moom mbaax mu ne nag gis nga mbaax gii moo doon 21 bi fi lañ yemoon mbaax googu nag ngay def yiiw ngir ñi nga xam ne ñoom la la borom bi booleel ci ay mbindeef mais yemul rek ci nit ñi ah même xar yeeg bëy yeeg muus yi ñun li ñuy def muus yi teg dóor tël dóor loo xam ne yàqalu la dara dara dara nga naan muus mi day lekk yàq day lekk euh, sama jën yi bu ma ko weeree mais c'est normal ji muus mi lekk sa jën yi parce que muus mi joxu ngeen ko dara waaw moom day wër rek du ngeen ko jox sax tibb dara teg feene pour muus mi la du ngeen ko def mais léegi lan ngeen bëgg ba koy fi tegee yàpp wala loolu du ko lekk mais da koy lekk mais nañ ne dëgg bu doon ne doon nañ leen boole ci mbir yi di leen defal li ñuy lekk fee di leen doon bu ñu rombee sa mbir du ñu ko soxlaal waaw mais yooyu mooy jëf mbaax ci lépp moo tax yonent bi saa saam ne wa fii kulli daati kabidin ratbin ajr waaw yonent bi saa saam nee na lépp loo xam ne boroom boroom xol lu am xol ci moom yiiw diñ ci am pay waaw wa fi daati kulli kabidin Seydina Abu Hurayra lu tax ñu koy woowe Abu Hurayra hein parce que muus mi nga xamante ne muus ba mu doon yow moo tax yonent saa saab bari mu ko doon woo danaan saa mu nettali na xadiis boo xam ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu ci boppam moo ko nettali mu ne yonent bi saa saab moo nettali ki nga xam ne jigéen ba nga xam ne ab jaaykatu boppam la woon ci waa banu Israël waaw nga xamante ne nii dafa maroon doon nekk ci fu fu sori ci voyage mu mar ba gis benn teen boo xam ne ut na fa la mu naane bi mu naanee toog noonu rek gis benn xaj waaw boo xamante ne nii yalhas mu ngi yalgat wolof yalhas yalgat la koy wax <laughs> xamaa ne ci araab yi lañ ko jëlee en tout cas niru nañu wala rek ñuy ñu niroo waaw allahu akbar ndaw si ba mu gisee lool di di mar di lekk suuf si ndax xiif ak mar waaw ndax mar ah waaw dane sax am na ci riwaay yu dane benn waay la woon waaw léegi nag mu ne kii de li ma daloon sànk ci mar moo ko dal waaw léegi ni mu def mu daldi jël li nga xam ne xuffam bu dee ne riwaay bi nga xam ne dana jigéen la dana góor la mu jël xuffam mooy kawas bi nga xam ne moom la doon sol daal der yooyu moom la jël fexe def ko li nga xam ne mooy ab baat am lu mu ci lonk dugal ko ci teen bi tànqal xaj bi ndax waaw Allahu akbar waaw daal di koy defal mu naan mu ne fa chakarallaahu la borom bi daal di koy sant ca jëfam joo jële am ci yeen fa chakarallaaha mooy xaj bi sant yàlla ñaan yàlla mu santal ko waa ji fa gafarallaahu la borom bi daal di koy eh, eh, jéggal tawal xadiisu mu ngi ci Muwatta imaamu Maalik naka noonu ak Shaykhaan daal di nañ koy solo te ci foofee ci la yonent mi alayhi salaatu wa salaam waxe woon ne mu yaale bi mu waxee lool léegi ci lañ ko laaj ne ko ya rasulallah yow yonente bi alei satu salaam wa inna lanaa fil bahaa'imi ajra ne yonente bi alei salaam lii nga nett li nii kon ñun bàyyi ma yi dañ ciy am am am ak yool bu ñu defee ci yiw ci ñoom mu ne fii kulli kabidin rabbit rabbatin ajra allahu akbar beneen bi ci beneen riwaay bi fii kulli zaati kabidin ratbatin ajra waaw mu ne naam waaw fii kulli daati kabirin ratba bépp boroom koo xam ne boroomu xol la te xaj yi muus yi yooyu yëpp boroomu xol la ay animaux lañ yoo xamante ne ni ñoo yu ñu wormaal lañu boo ci defal yiw ajran bi ajrun am na pay kay allahu akbar allahu akbar kon nga gis ne al birru nekkul rek man bindee fii nit walla di sélectionner man ku ñuulu ni man ku bokkul ak man ab sëriñ wala ku bokkul ak man Sénégal gee sama yoon newu ci kantaa tubaab bii kee ñu naan ñag bee wala iyaazu billah te waruñ leen ko woowee ak yooyu man sama yoon newu ci bu dee man lay xaar du am tus ma ne la waxoo fi dara laa wax wal birru ay don ba léegi bokk na ci tegginu biti yi nga xamante ni noonu la waaw allahu akbar waaw kon nag nañu moytu jàpp xar ci fas yi mbaam yi niñ leen di ndullee non wallahi après yow sa yaram wi mooy daw sax dañ naan mais ñi est-ce dinañ xalaat waaw moo wax naa benn waaye keroog Touba wax naa waa ji yor mbaam mi di ndulli ndulli di wax ma ne ko yow ma ne ko pourtant ndax mbaam mi jàmbaar la ah. ndax biñ ko bàyyee muy daw day daw correctement mu ngi daw mais bu ko dóoree mbaam mi xaw a afale xaw a yëngatu xaw a kii ma ne wa def na ko defaat ko après nag bon manatuma muñ affaire ma ne ko pourtant sëriñ bi mbaam bi jàmbaar la de waaw boo ko bàyyee rek gis nga mu ngi daw daw bu baax moom <laughs> waa ji gestuwaat dafa ge tax ca gannaaw laa ne woon mu gestu ma bu baax xool ma ko <laughs> door kii waaw <laughs> ma nekk loolu la parce que quand même boroom mbindeef la bakkan la yor comme man ku ma doon dullee noonu du ko bëgg te mu ngi daw mu daw loon sax amaana voilà te léeg-léeg suñu bàkkaar yee tax sax du ñu daw waaw mu ngi mel ni gëléem koo gële yonent bi alei gaa yi doon kii ñëw di ko kalaame yonent bi alei satu salaam ndax leen bi yonent bi alei ñëwee ànd ak Seydina Siddiq radiyallahu anhu Seydina Abu ne ko defal ndànk de yonent bi alei satu mbaam mi daa mamm de maam mi yu mbaam mi mu ne ko bal yow ala rislika ya Aba Bakr yow laa naan defal ndànk attention bàyyi maag mbaam mi mu ñëw mbaam mi yonent bi alei satu mbaam mi sëgg yonent bi alei sëgg mu mel ni daa am lu mu koy wax waaye yow bi mu xisigee la ko wax li li nga xam ne noon ngeen nem neen lañ noonu loolu la gaa yi nekke kon affaire yi loolu la gis nga boo bañalee sa borom lépp lu la wër dalay bañal voilà ndax loolu xadiis yonent bi alay saab la te yàgg dañ ko fee gis waaw bi nga xamante ne nii ci la doon wax ne <laughs> borom bi bu soppee diw day wax jibril alayhi salaatu wasalaam ne ko man de damaa sopp diw sopp ko mu sopp ko waa asamaan ñu sopp ko bu ko defee borom bi defal ko ak nangu ci kaw suuf lépp koy sopp même buñ ko xamul waaw léegi nag mu ne ko kanta bu dee ne contraire bi la borom bi daa bañ diw da koy wax jibril sayyidina jibril alayhi salaam moom it mu wax ko gaa yi wax ko waa asamaan ne leen ngeen bañ ko borom bi bañ na Jibril da koy bañ ba pare alayhi salaam wax waa asamaan bañ leen ko borom bee ko bañ ñu bañ ko waa suuf mu def loolu le waa ji noonu lay mel kenn du ko bëgg waaw xatta bàyyi may duñ kontaan si moom mu bëgg leen a liggéeyloo te moo bañ loo boromam ñu bañ kon nag affaire bi yëpp loolu la affaire yëpp dafa lié kon nag affaire yaa ngi noonu quoi waaw nañuy gërë yërëm yi nga xamante ne mooy bàyyi may suñu borom booleel borom bi gis nga bu leen mayoon tuuti xel bu ñu kii bi mais ñun ñëpp la ñuy rey fas wi daa doole bi mu am daa am daa xaj ci ñun nag wi xar mi gëléem gi est ce que xaj na ci ñun léegi bu ñu jëflanteeg ñoom jëflante gu googu tam metti duur rek ndundeeg yooyu non non non waaw yow mi yor di ko bayal bu lay bayal ba sonn nga ñëw jël euh, gerte gi jaay jël ngooñ mi jaay sànni ko moom wajan wi ne ko demal ci àll bi nga for àll boo xam ne dafa fur dara amu fa. lekk gu baax sax amu ko day ñëw ba loof du mën a jóg balaa jóg dañ koy sol ay biteel di ko yëkkati loolu nit ki bu doon nite ne yaramam war naa daw ci loolu wa fi kulli zaati kabidin ratba ajrun loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam wax kon nag wal birra aydan fantabi wa tabi'a yeewul ta nga topp lii ma la wax man Bamba radiyallahu ta'ala anhu wa arda foofu la ñemoon mu ne wa yajibaani yaa axi fi rahim gis nga jëf njekk gële ma la wax lu baax loola le te mooy ñaar fukkeel beeg benn ci aadaab yi muy tudd yu feeñi euh, euh, teggin yu feeñi loolu nag dafa war yaa axi yow sama mbokk fir rahimi ñi nga bokkal mbuumu jurukaay loolu moom dafa nekk farata sa mag sa rak moo xam yéen a bokk shaqiqa yéen a bokk nday ak baay uxtu shaqiqa yéen a bokk nday ak baay wala baay kese wala yaay kese wala yooyu seen doomu baay tëxëg yooyu loolu noonu farata la nga jokku leen nga deen di defal yiiw yiiw nag du alal kese du xaalis kese comme li ñëpp jàpp jàpp nañ ne moom fii mu ne alal kesel déedéet nga am jot xam ne soxla na nga dem defal ko waaw mu am loo xam ne da cee war a ku ko taxawal nga taxawu ko loolu lépp ñekk la mu wéet kenn faaleeti ko nga dem jokk mbokk googu yiiw googu ngay def loolu dafa nekk farata ci bu dee koo xam ne yéen a bokk mboomu njurukaay wa waalidin waaye dafa war ci ki nga xam ne sa waajur la sa baay la wala sa yaay la wala sa maam la muy sa baayu baay wala ki nga xam ne mooy sa yaayu yaay wala ñoo ñële wa in alaw même nuñ kawe kawe farata la ci ngay leen di jox nga leen di defal yiiw walaw li shirkin yi même bu dee ne waajur woo wële même bu dee ne ci bokkaale ci mooy yàlla ci nekk yéeféer yantami ca lay askanoo bii di ñëw nañ ci gën a ñëw wallahu ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabina muhammadin wa ala